bëgg a mooy mën ngeen a jàng ba am li ngeen bëgg ci xam-xam ci gën a mag ci xam-xam ba àgg ci doctorat wala agrégation te seen diine du yàqu seen pas-pas du yàqu seen ngëm du yàqu seen spiritualité dara du ko song dara du ko euh, benn virus du ko mën a attaqué y les exemples gaa yaa ngi nii te ñoom ñëpp kew ci gis macha allah euh, góorgóorlu nañ foofu for nañ fa lu ñu mën le maximum ñi mën a jàng diine jàng nañ ko bokk nañ jàng ay téere ñii mën mënul jàng bind nañ français ñi ci des laaj nañ ma dañ may dañ maa laaja laaj ba mujj gi amatul luñ ma laaj du ñuy dem fat noonu dañuy laaj imam nangam imam nangam waa lu nangam lu koy defee nangam man de nangam nii laa koy defee man de nangam li koy defee corrigenté ba mujj gi eh, ñoom ñëpp ay bilaal mi bilaal gi léegi imam la te kenn xamul doon lay doon ndeysaan Baalo kon yooyu yëpp sant yàlla la pour wax leen yéen ndaw ñi parce que souvent on a on a besoin d'exemples vivants et d'exemples proches nii c'est des exemples Ousmane Dieng ngi ñoo bokk seconde c'est un notaire maintenant mooy xaritu Moussa ñu bëri xam nañ Moussa ah am na ku fi toogoon fii c'était le préfet de Tivaouane te jii moo ngi ministère des affaires étrangères kilifa la fa dañoo bokkoon sixième du jàng ñu bokk ci daayira bi sàmm seen teewul ñuy dox seen dox gérer seen i affaire mais sàmm nañ seen spiritualité moo kenn mooyu ci yàlla kenn caaxaanu ci kenn tuxu ci kenn naanu ci ba yàlla de waaw mu ne euh, ku bëgg xam-xam ku bëgg adduna neen na nga wuti xam-xam ku bu xamee ni life bi weccet rek moo la tax a jóg wutil xam-xam soo bëggee àllaaxira tamit wutil xam-xam soo bëggee adduna ak àllaaxira wutil xam-xam kon xam-xam mooy la clé de tout waaw loolu la mbokk mi wax ci arab waaw bilaal laa ko jox. moo nga kon exemple yaa ngi nii ah, yaa ngi nii sëñ Thiaw moo ngi ne ci ñuy sos mbooloo mi la bokk ci lycée moo ngi nii sëñ Ibrahima Ndiaye ngi nii journaliste la dama leen di joxe exemple jarul ñu leen di toog fii di leen sonal ak affaire ñoo ngi nii gaa yaa ngi nii laayka na ngi nii c'est un professeur te su suñu biir la su may def ay daje dañuy ñëw toog intervenir wax moom Bilal liste la c'est dinaa Bilal rek la gëm Bilal rek la gëm moom pour moom Bilal mooy yonent bi ndeysaan ma ne ko kooku moom ñoo ko bokk man Bilal rek laa gëm waaw ma ngoog kon euh, yëf yaa ngoog sëñ Kara ngi nii financier la bu mag sëñ Seyna ngi nii professeur la moom professeur la Kara ngi nii mu ngi ci banque yi ak ñeneen ñi ak ñi ñëw ak ñi ñëw làqatu sëñ Khalifa Diakhaté ngee mooy directeur ressources humaines directeur bi ma ngoog te ñoom ñoom ñoom la kon góorgóorlu leen yéen ngeen nekk ay tamit ay ingénieur nekk ay borom xam-xam yu mag boole ci nag ragal yàlla parce que ñun loolu moo ñu manqué am nañu ay jàngkat am nañu ay borom xam-xam mais amuñu borom xam-xam ak ay jàngkat yu am éthique ak ak déontologie te éthique ak déontologie kenn du ko jàngee ci Gustave Flaubert wala Karl Marx wala Lénine wala Mao ñoo ngi koy jàngee ci école na Muhammad foofu rek lañ koy xamee parce que ñooñu ñëpp natt nañ leen mais mujj na ñoo xam ni c'est des nullards Karl Marx moo ci gën a nul parce que loo wax mu ne c'est la lutte des <laughs> soo ñëwee ne ko sama kawar dafa ñuul mun la c'est la lutte sama yaay dafa feebar mun la c'est la lutte des classes sa man awma lunette damaa bëgg ay lunette mun la c'est la lutte moom moom lépp lutte des classes la koy la koy signifier ma xool leen Mao Mao ak leel gi li mu rey ci doomu aadama kenn xamul lu mu toll pour samp rek c'est c'est Chine populaire am gii ah sëñ xarit sëñ Babacar mii mus naa ko dégg mu ne il faut pas arroser le champ de la liberté par le sang des victimes des gens innocents bon sëñ Babacar mii laa déggoon ci cours monsieur Dahmani cours droit euh, science politique ndeysaan jàpp naa ko de. parce que moom nag day da koy da koy neexal comme comme sama soxna noonu la il faut pas arroser le champ de la liberté par le par le sang des des innocents ndeysaan allah allah xoolal wax jooju maa ngi ko jàpp ba tey di ko live maa ngi koy dund billahi parce que le monde est fait d'injustice saway il y a trop d'injustice dans les maisons dans les services dans les sociétés dans les entreprises, dans les États, partout c'est plein d'injustice am na ñoo xamante nag ils ont yàlla sauvé na ci loolu yàlla na yàlla dolli xéewal c'est l'occasion ci bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ci la ñuy daje di def suñu introspection di def suñu remise en cause di di di xasaat suñu bopp di jël yonent bi di teg muy jëmm di jël suñu jikko di ko teg muy jëmm di xool lu ci dëpp ak yonent bi ñu sant yàlla góorgóorlu lu dëppoo la yonent bi ñu xas suñu bopp yedd suñu bopp pour l'année qui suit waaw kon loolu moom mooy mooy mooy mbir mi kontaan nañ bu baax ah kontaan nañ bu baax ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla gën a yàggal ànd bi yéen a ngi ñëw fekk fi seen i mbokk yu baax seeni i soppe seen i xarit ah ñii ñëpp man ñii laa bokkal muy ndaw ñii ngay gis ak mag ñii di liggéey ak jigéen ñi ca waañ wa ñoom laa àndal di di liggéey te ku mel ni aas mii bi muy bind projet Safina am lu ci biir lu ci ëpp du ma ko bindee ba noppi dama ko liir parce que que moom xel mu xel mu ñaw la la am te man mayoon naa ko mu mu mën maa weddi am na yu bëri du ko bindee mu ne ma ah imaam te ñu tee ngaa bind nangam parce que am na yoo xamante ni wàllu xalaat la rek du du du baatin ma su ko defee ma ne ma ma daal di rectifier ñu defar mooy projet bi loolu ñu doon waxtaanee tey jii moo ngi nii c'est des milliers de jeunes nekk ci réew mi ak ci région yi ñëpp di tudd yàlla di wéetal yàlla di góor góorgóorlu di jéem a def seen référence muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñoom ngeen fekk si kon euh, lan daan def ca Maroc moom ngeen fekk si fii rek lan daan def fii moom lañ yóbbu ca Maroc yàlla yàlla fay leen yéen ñëpp tabarakallahu gaa yaa ngi nii toog Seyfou Lami c'est ton ami il habite à Paris semon mon ami dafa dégg rek ne damay ñëw gàmmu il a pris son billet il venu ñu ànd ñëw exclusivement pour le Mawlid dara tax koo jóg kon euh, ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dolli xéewal dolli sutura dolli teraanga yàlla dolli jàmm yàlla gën ubbi xéewal yi ci góor ñi ubbi ko ci jigéen ñi ubbi ko ci mag ñi ubbi ko ci ndaw ñi ndaw ñi góorgóorlu leen góorgóorlu leen yéen ñëpp bu leen bu leen bu leen nangu kenn nax leen bu mu nekk góor bu mu nekk jigéen bu mu nekk mag bu mu nekk ndaw bu mu nekk sëriñ bu yeewu bu nekk sëriñ bu yeewul bu mu nekk borom politique bu mu nekk xalaatkat bu leen ko nangu yàlla li tax su ëllëgee muy jàpp jaam yi di duga di duma c'est pas parce que yàlla dafa soxor déedéet c'est parce que yàlla dafa la joxoon benn outil bu ñuy wax xel xel moom moo tax ëllëg ñu lay duma moo tax dof bi dof bi du dee kenn du ko kenn ko duma ci lu mu doon def xale bi du dee kenn du ko duma ci lu mu doon def parce que xelam àggagul ci maturité pour mën faire la part de choses def la différence entre le bien et et le mal te dama leen di toujours ne la vie est un combat perpétuel entre le bien et le mal l'intellectuel nag ma ne leen du ki am diplôme yu bëri l'intellectuel mooy ki nga xamante ni il a les capacités psychiques yu koy permettre muy mën a détecter les ruses de Satan quelles que soient les ruses quelle que soit l'origine quelle soit la forme intellectuel mooy kii mën a détecter ni lii kat su ma ko toppee am merum yàlla lii kat su ma ko toppee musiba topp ma lii su ma ko toppee am gàcce kooku mooy intellectuel parce que toujours damay xale yi ne leen niveau d'étude ak intellectualité bokkul di nga gis koo xamante ni il e il est te moo gën a con ci àdduna mm-hmm. agrégé te mënu mënul toog wax ak yow lu leer dara mënu ko suy wax di jàngale nga ne moo gën a nekk nit mais su cours bi joxee doore ko bonjour xamul lu mu lay tontu bokkul kon yeewu leen yéen ñëpp xam leen li xew jàng leen parce que jàng mooy def différence bi jàng mooy mooy tax àdduna baax Seydina Muhammad sunu xarit sunu soppe ñun ñëpp ordre divin injonction divine bi njëkk a jógee asamaan wàcc suuf lan la iqra jàngal iqra iqra ah jàngal <laughs> jàngal iqra sax soo soo xoolee iqra ah soo ko defee nii day dalay jox irqa à gauche gauche à droite droite à gauche soo jëlee droite bi iqra la mooy jàngal irqa mooy yéegal kon soo bëggee kawe da ngay jàng da ngay jàng te soo jàngul gars yi dañ lay nax parce que sophistes yi lu ñuy wax yéen juristes yi sophistes yi lu ñuy wax il n'y a pas de vérité il n'y a pas de mensonge il n'y que des idées tout tout toute idée bien liée devient vérité toute idée mal liée devient mensonge la ilaha illallah adduna tukkiwul dégg ngeen dégg ngeen li ñuy wax ñoom subhanallah subhanallah dans quel monde sommes-nous ah dëgg amul fen amul lu am ñu ne xalaat yu jub xalaat yu jub su jubee mooy dëgg xalaat yu dëng su dëngee moom mooy fen mais li muy signifié loolu mooy ku yeewul ci àdduna doo koo xamante ni ku dëng la te am xalaat yu jub dëggal ku dëng am intention yu yu négative yu yu bon yu satanique ba noppi am idée yu jub mooy xel mu jub il peut t'induire en erreur non il peut te faire déraper il peut te dévier de la voie te ku lay jëlee ci li mu gëm da lay yóbbu ci li mu gëm ku lay jëlee ci li nga gëm da lay ci li mu gëm te doo xoolee bu baax il peut mën nga def la part des choses ba xam li xew loolu mooy mission Seydina Muhammad mooy fexe nit ñi yeewu xam li xew bañ kenn bañ nekk ci benn servilité que tout le monde soit libre mais une vraie liberté c'est pas une liberté ah entre guillemets ou bien une une fausse liberté parce que ni mu amee ay vérité fausse noonu la ame ay liberté yu fausse ya y a des libertés qui sont fausses même c'est c'est même pas de la liberté c'est même pas la liberté c'est du libertinage te loolu musiba ah nga nga nekk ci naan sàngara di dem yaakaar na tu es libre doo naanee sàngara tu oublies tes problèmes mais du naan sàngara gi jeexee du du du comme ni ñu koy waxee tu reviens à la réalité bu dee tox mi c'est la même chose bu dee jigéen la day xëy dee baa mu xëy ñaaw nga daal di xam ne yow da nga doon caaxaan donc il faut que nit ñi xam ne bu ñu bëggee seen adduna baax seen àllaaxira baax il faut ñu jël seen model muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy njub sunu maam Alaaji Muhammad Ndieguene radiyallahu anhu dañ daan wax ni njub mooy gàllaaj gi dul toj léeg-léeg nga takk gàllaaj yaakaar ni tul la fekk tul ba toj na parce que tul bi li muy bañ mooy nga gis jigéen joo xamante ni boppam daa am bi jaaw te yow xamoo woon ni tul bi loolu lay bañ yow nga génn rek dajeeg sa tànta mu daal def bopp nen tul ba toj na te yow yëgoo ko nga dem na gis benn bataay daal ne da nga ciy dugg parce que da ngaa tul ñu laal sa biir rek butit yëpp sotteeku yàlla ci yàlla musal yàlla yàlla ndeysaan loolu musiba loolu li ma leen bëgg a junj foofu mooy àdduna dangay ngay jub jub mooy gàllaaj gi dul toj léeg-léeg nga sangoo saafara fekk toj na bu yàgg léeg-léeg nga jat ay jat fekk yow am na ko jat jat bu gën a foor foor boobu waaw soo ne ruuf tata waa ji ne ruuf soo ne ruuf tata mu ne tata ruuf loo defoon mu yàqu su ko defee nga yaakaar ne affaire ba jàpp na nag nga ne dóor leen ñu dóor la bal ba fëq sa dënn toj sa sa sa poumon da dajj sa xol xotti say vertèbre grande circulation yàqu petite circulation yàqu nga dee moo tax il faut que nit ñi jeunesse bi duñ bëggee nañ jub gis nga lii xew ci réew mi nii xaw ma traite traite de de xaw ma mal ak yi de bien ak yi de xaw ma lan ak lan seen yooyu ñu def noonu xam nga gars yi lan lañ bëgg dañoo bëgg nit ku nekk bala moo laalati cent mille xool ko bu baax loolu rek la nguur gi bëgg fi ne ni duñ demee ba xam ne réew mi conscient nañ ci loolu dañuy dañuy libéré ñëpp ba noppi bàyyi coow yi parce que xam nañ lii jëmul kër xam nga li ma bëgg a dañoo dañoo bëgg a jàngal nit ñi ñu ñu ñu wattu weccet ñëpp dafa dafa doy waar sëñ bi tiim alal nii alal dafa neex weccit ay bii yu baax nga jël rek def sa poche nii am sa compte taxaw rek di bës ay numéro rek yëf yi di di di di wàccu rek ngay ngay ngay xëcc def sa poche di def loola neex loolu dafa neex mais na fekk nga nga ñàkk ko sa fam benn mbokk daf ma woo bi ma nekkee euh, France ne ma sëñ Mor man de dama dégg ñu ne dañuy maye këyit ci dëkk sàngam ma ne ko ah loolu de xéwal la mu ne ma waaye duma dem ma ne ko yow ak ni nga sonnee yow li nga daj yëpp yow ñoo bokk nekk lycée yi nga bàyyi sa njàng mi li daal di sacrifice lépp dem dem dem di moodu moodu nga dégg këyit doo dem mu ne ma du dem ma ne ko lu tax mu ne ma këyit yooyu doo koy am da ngay signé da ngay am kay daa am benn benn këyit bu la jox nga signé ko wane ne yow góor jigéen nga soo ko signé ñu may la këyit mu ne ma waaw léegi su ma ko jëlee am ca këyit liggéey ca weer dee ma fayeeku ca salaire muy 1500 euros wala 2000 euros mu ne ma jël 500 euros yónnee sama yaay mu ne sama xel dina ma wax ne ma xaalis bi nga si ni góor jigéen nga moom nga yónnee sa yaay te samay doom ñoo nga Sénégal mu ne ma mu wóor ma ne xaalis boobu laay dundalee samay doom mu ne ma sunu jàkka war naa faa yónnee mu wóor ma ne xaalis ba ma si ni góor jigéen laa ca laa ko yónnee sunu jàkka mu ne bi ma toppee loolu di ko topp di ko topp ba càgg damaa xalaat ni non yàlla moo ma a loolu quoi ma ne ko kon bu dee li ngay wax dëgg la ci yow toogal nga wéet yàlla ta nga ñaan yàlla yàlla dina la jox leneen lu gën dafa toog daanaka ñaari weer ñetti weer ñu woo ko may ko këyit ndeysaan ma ne ko moo ngoog li wolof fi di wax ne mar ku mu taxal naan petite su robinet ubbee waa da doo doo rus da ngay dee ah bu dee góor nga parce que mag ñi dañ naan dee de léegi fii da fii ñun ñooy ruus mais mag ñi ñoom dañ daan dee am na yoo xamante ni su la dalee mag ñoom ni ñuy def mooy àbb paaka wala ràbb ràbb la ñuy wut sax ràbb gën a gaaw jam ci seen xol mu sar ci ginnaaw ñu rocc ci deret ji totteeku ñu daal di mais comme ñun amatuñ vergogne amatuñu benn euh, pas-pas amatuñu benn kii léegi ñun gàcce sax dañuy dundal waaw léegi ñoom léegi sax ñoom ñooy lijjanti li ñuy wax buzz dañuy def photo bu bon yónnee la ko yow mi yor Euh, euh, press people bi ah ñu ñoo la koy yónnee ne la waaye yow xanaa gisoo sama photo bi toj pet net bi doo ko doo ko xam nga ni kooku kooku kooku moo bëgg a feeñ moo bëgg def lu bon. ko defee njaboot gi ñoo ngi leen di dénk ngeen ngeen ngeen jub tegi tegu ci siraatal mustaqim ah jàng jub jaamu yàlla jaamu yàlla nag c'est très simple mooy jëfi ndigal bàyyi tere. waaye différence bi nekkul ci ci jëfi ndigal ak bàyyi tere déedéet mooy jëfin wi jëfin wi nooy nooy jëfee ndigal mooy nga defee ko ni ko yàlla bëggee nooy bàyyee tere mooy ni ko yàlla bañee xam nga am na ñuy jëf ndigal am na ñuy julli am na ñoom duñ tàdd julli waaye nu ñuy jullee heure bu leen neex du ñuy julli julli gaaw la ñuy julli dem seen yoon nu ñuy bàyyi lu araam mooy dañuy dikkale su leen neexee ñu doxantu ah les dix night su leen neexee ñu dem daayira su imam Malik wootee ñu dem su Thiam wootee Mbaalo ñu dem seen dund noonu la. soo waxee ñu ne man man man man ki kii tëgg kii kii tëgg bi sama xarit la mënu ma faa ñàkk dem. yëgal na ma ko te man da man waaw mu ngoog waaw imam bi sama xarit la mënu ma faa ñàkk dem. yooyu musiba la ngeen wattu ngeen wattu fan si nit ku baax du bëgg ku dul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak ku ak koo xamante ni. dafa bëgg yàlla ak yonent bi wala koo xamante ni soo ko bëggee mu yokk sa bëggu yàlla ak yonent bi dégg ngeen wax ji ñooñu rek lañuy ñuy bëgg mais kurul kii yonent nee na al mar'u ma'a man ahabba yonent nee na yow su ma la woowee ne la kaay fii kan laay laaj ci yéen yow koo fan non man sax sama booy yi dañoo garaaw dama waroon def micro trottoir koo fan yow dégg li muy ton Seydina Muhammad yow neexuloo sama waxtaan doo bi wax Beyoncé wala Lil Wayne waxtaan wi neex ba mu wax la musiba bi mu bëgg a wax gis nga gis nga gis nga booy bi ni ma aje man maa ngi doon xaar mu wax ma Lil Wayne moom naan ma Seydina Muhammad gis nga di ko arabal pour wax ma ne ma sëñ bi yaa ngi wax mais gënumaa gëm yonent bi loolu lañu benn mbokk billahi keroog Ah, ndeysaan xew-xew boo amoon Paris ma gis benn xale muy góorgóorlu di daw benn xale loolu la waxoon ba ca sunu màggal ga ca ca Fass bo gaa yi di ko wax um, um, um, ga yi naan ko yow toogal nii toog kii mun leen gënoo leen ma ak pas-pas laa leen wax te booy bi kat Amérique la jógee ëppoo leen ma pas-pas da ngeen maa rek waaw da ngeen maa mag rek waaw da ngeen ah. seexu na ñi xam nañ ko di aalu foofu ak maa naan ko eh. demal nga toog yow te nga bàyyi sëy ngay def laa la wax ñu ne fi di aalu ni ku la aaluloo mu naan non ñii man lu ma yëkkati ñu dama tegal da ngay da ngay tuur da yàq te billaahi ëpp ñu ma pas-pas ndeysaan xam naa léegi paa léegi mag la di Malick ah waaw ma donc euh, na ngeen bàyyi xel loolu yonent nee na ko suñ la laajee koo fan ba nga ne Beyoncé wala Lil Wayne wala jaarul wala 50 Cent walla Nas wala sunu dogi dog wala shakira wala rayhana wallahi ku ku ñu laaj nga ne ñoom nga bëgg yonent nee na du yomal xiyaamee ñooñu fa ñu jëm fa ngay jëm ku ñu laaj nga ne bopp mar la nga bëgg su ëllëgee fi bopp mar la dem ngay dem man waxuma dañuy dem safara de parce que safara yàllaa ko yor waaye xam nga ni àjjana lañ gën a njort ci Abubakar Siddiq ci bopp mar la bopp wallaay yóbbu ma kenn safara ndax man mi xaw nga fu ma jëm waaye foofu lañ ko gën a njorte kon góorgóorlu leen mbokk yi xale yi jeunes yi góorgóorlu leen bu leen dugg ci détail bu leen tox toox baaxul bu leen tox bu leen tox cigarette cigarette bu leen ko tox ku ci toox tox cigarette ci ko wallahi ku ku dogu ku ah, mënuma ko bàyyi billahi guddi yonent bi ku toog léegi rek julli ci yonent bi benn yoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga ne yàlla dimbali ma ci ma bàyyi tox ci barke yonent bi ak guddeem gi wallahi dootoo tox jarul saafara jarul tox jarul ñaan wallahi alazim jarul sax jàngul loolu ma la di wax dogu ko rek sa xol bu ko wax sax sa làmmiñ yàlla def na ko dootoo tox bul tox cigarette bul tox yamba bul naan jakarta xam ngeen jakarta Malick la Malick yéen yéen kon foo leen nekk Jakarta ay sàngara la yuy jar cent franc ni Jakarta di reyee moo tax ñu tuddee ko Jakarta xale yaa ngi koy jënd sunu doom yi ñoo ngi koy jaay ci boutique Thiès yi ak Dakar ñoo ngi koy jaay sunu doom yaa ngi koy consommer Jakarta cent franc nga dem nan moo tax da ngay xëy rek gis sa doom mu nekk alcoolique te doo xam fan la ne donc il faut faire attention à nos jeunes nan leen bàyyi xel bu baax bu leen tux yamba yamba baaxul te yamba dooy gën a tux da ngay dem ba ñax mi dootu la jariñ dara nga boole ci grain grain yi nag mooy génn picc yu bon yi moo lay dofloo tamit grain yi moo lay dofloo mooy gis ni grain yi di tojee naan pàcc noonu di toj noonu lay tojee sa neurones yi te yamba nit ñi dañoo xamul mais garabu jinne la nit ñi xamuñu loolu moo tax jinne yi moo tax tuxkatu yamba yi li ci yëpp soo commencé tux ba mu yàgg rek jinne moo cay laxasu moo tax ngay dof te nit ku nekk am nga jinne sa jinne du dofee da ngay dof sa jinne du ak bëggee jàkka jàkka ngay dëkk sa jinne du bëggee lu baax lu baax ngay bëgg yow nag sa jinne sax moom xawoon naa bëgg lu tuuti yow nga dem wuti yàmbaa di ko jàppale naan ko man damaa bëgg nga gën a dof gën a ba sa jinne dof da xëy dof kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax kaamilu alquran yi am nañ ay message ay ay information yu wóor ne gars yi bind nañ ay kaamil yu bon di ko jaay Dakar waaw yoo xamante ne dañ koy changé moo tax il faut ñu góorgóorluwaat suñu doom yi pour ñu mokkal alquran pour ñu jàng alquran pour ñu xam alquran ngir su ëllëgee kaamil bu ñu tiim suñ ci suñ ci dindee benn lettre ñu mën a xam ne ndax lii ci la bokk wala bokk il faut que ñu vigilant monde bi dafa doy waar léegi amatul frontière te léegi kenn mënatul dund sa dund bopp loolu nag ñoom euh, sëñ aas mii di wax la euh, la si l'autarcie autarcie mënatul am ci àdduna mooy nga dund sa ruq nii rek yow donc doo doo bokk ak kenn du bokk yow il faut des relations diplomatiques c'est automatique mënatul ñàkk ci àdduna parce que foo dem fekk nga fa ay français foo dem di fa fekk ay sénégalais donc il faut que ñuy jëflante pour ku ci nekk di défendre say say say intérêt population kon léegi il faut que ñu jéem a ñu jéem a contrôler il faut que état bi jël ay responsabilités am pourquoi pas nañu wutu ay ay pare ci connexion internet bi pourquoi pas ñu ñu ñu ñu ñu ñu bloquer censurer yenn site internet yi nga xamante ni sunu xale yi dañ cee dem di di fa jàng ngóor jigéen di fa xool pornographie di fa xool lesbianisme lu tax duñ ko buñ ko état bi am nay informaticien am na ay acteurs yu mag yoo xamante ni sites yooyu mën nañ leen a sànni ay virus yoo xamante ni dootuñ mën a dox biir Sénégal ñoom lu ñu bëggul mu lu ñu bëggul mu lu information bu ñu bañ mu tasaaroo ci réew mi du tasaaroo kon nañ protéger suñu jeunesse bi xool leen télé yi télé bu nekk fi mu nii bis bu nekk ñu wutal leen émission seen kër xaw ma seen ceeb seen xale yu ndaw yi seen xaw ma lan ak lan lu nekk ñu koy wut pour lan jeunesse bi waa léegi ana ñoom ñooñu waa grave ñooñu ne dañuy défendre la la jeunesse du Sénégal dañuy protéger jeunes yi contre le viol et les agressions loolu du agression xale bu waroon dem jàng ji waroon na mën a nekk ab docteur waroon na nekk ab médecin ñu jël ko ne ne ko yow yow li yooyu yëpp baaxul bul nekk yooyu nekkal musicien mm-hmm. laa ilaha illallah te musicien amul dara musicien lu mam musicien di mille francs yi joxe ci concert yi lañ koy dajaleel jox ko kooku lu mam ingénieurs yi ñooy dundal musicien de duñ jëndul seede musicien dafa am dara il faut que suñu jeunesse bi ñu xiir leen ci ay ambition yu fort yu kawe mooy ay natt yu yu mag loo bëgg a nekk président mais am na boo yoo xam ne doo leen loo bëgg a nekk ñu naan la ay dawalkatu watiir ak ay ay mais yooyu la lay wax parce que moom xasuma dawalkatu watiir de parce que man nii am naa mbokk yu dawal watiir dama laa bëgg a wax ne la parce que dañoo gëmloo xale yi ne ku ci bëriwul feccoo musikoo nekkoo ci caaxaan yi doo am dara am na leneen lu am mooy ñëw ngi cultiver la passivité dans le dans la jeunesse du Sénégal par les jeux du hasard xam nga tey jii bu njëkk ñëpp dañ daan wax naan PMI dafa xaraam léegi permis ba nga xamante ni da nga daan dem di jëndi pari pari sportif léegi permis boobu moom yow sa biir nekk ngay toog di ko dóor 28 euh, 8 xaw ma 35. dañ koy woy sax pour xale yi dégg ko su ko defee xale bi moom day dem jëndi puce am 1000 francs lay jënd puce léegi sax puce dégg naa 300 lay jar wala nga taxaw ci kuy jaay puce la soo yëngal say bët ñaar yoon mu may la puce. nga daal dem dugal wut sa mille francs dugal di 8 26 rek 8 36 xaw ma c'est c'est grave. loolu ñaari mbir la am mooy ñoo ngi jàngal suñu jeunesse bi carte mhm. jeu du hasard te loolu day alak économie day day toj réew mhm. te ab ab benn minorité ñooy dajaloo alal ji di ko lekk ña ca des di gën a alku su ko defee on fait rêver les gens comment parce que bis bu nekk da naan mën naa gagner dix millions mën naa gagner cinq millions mën naa gagner kër gi au lieu que nga dem liggéey ji wala nga dem góorgóorlu ji wala nga dem yenu ji wala nga dem dawale ji sareet wala demee noonu beneen bi ci des mooy dañuy gëmloo suñu jeunesse bi la dañuy dañuy cultiver la chance la chance pour lan pour lan ñu ñu leen di cultiver lool lool seen xol dañ leen loolu lañu war cultiver ci ñoom ah la méritocratie moom lañu war a samp ci réew mi méritocratie seuls les meilleurs ñoo war a jiitu the right man in the right place méritocratie sa waay mais duñ toogee ba léegi mi koo ci gis xam na ni koo ci mën na jarul jàng am na suñu benn waay bi ñuy def terminal ndeysaan pourtant nag yàlla dimbali na ko de man parce que wowoon naa ko wax ak moom dafa bis dañoo génn rek benn grève bu am xam nga grève dafa graw xam nga doy wàcc ñii dañuy yéeg ñii di wàcc bu dee ay 10 bis ñu ne yi génn mu gis élèves lycée yi presque 3000 élèves mu ne ma eh njëgën ma ne ko la mekk mu ne ma bàyyi naa jàng ma ne ko lu tax mu ne ma xoolal ñii ñëpp bëgg a réussir ñii ñëpp bëgg réussir non man bàyyi naa dafa bàyyi dafa dem c'est sérieux Mouhamed Fall la tudd léegi professeur d'anglais la pour ñi pour ma bokk classe xam nañ ki may wax baax waajur leeloon na lii ku leel ndeysaan Mouhamed Fall léegi maa ngi ko gis benn bis muy làkk anglais yoo xamante ni ma ne ah ñu bind ci titre xaw ma afox English language xaw ma yooyu ma ne ah d'accord c'est bien dafa bàyyi woon ma woo ko ne ko Mohamed bul wax loolu ma ne ko waaw ma ne ko lycée bi ñaata lañ mu ne ma ay vers 3 millions yi ma ne ko waaw xanaa lu bon bon dina am euh, benn mille bu xaw a réussir mu ne waaw ma ne ko xanaa mille yooyu dina am ab 500 bu euh, ci am dara mu ne waaw ma ne ko 500 yooyu xanaa dina am 100 yu ci am dara mu ne waaw ma ko sa xanaa 100 yi dina am 10 yu ci am dara ma ne ko 10 yi du am juróom yu ci am dara ma ne ko fexeel bokk ci juróom ñooñu il faut avoir la tête forte mais pas di céder toujours à la facilité et au facilisme loolu nag maa ko créé c'est c'est du néologisme juriste yi laay waxal waaw ah, facilisme ah. dem leen wax ko rek seen waaw man loolu yëpp xéwal la yal yàlla doolu sutura doolu teraanga ah jàppale ñu ñun ñëpp ah muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi muy ñi nekk fii ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp ku ci nekk la nga nekkee yàlla xam na ko yal yàlla dimbali la yàlla yàlla jàppale la nañ gën a sax rek ah def suñu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi ah nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ko sopp su maam laaj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu danaan wax ne gàmmu daal nekkul lu dul benn moment boo xamante ni nit ki daf ciy renouveler son pacte d'allégeance avec le prophète parce que nous n'avons pas eu la chance de serrer la main du prophète au moins euh, de son vivant mais ñaan nañ yàlla dajeeg moom sax insha allah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñooñ comme amuñu chance boobu euh, mu ne gàmm mooy moment bi nga xamante ni tu renouvelles ce pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce pacte aussi mooy indi mooy source mbégte yàlla yàlla ki mu gërëm rek mooy ki jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad radiyallahu anil muminina iz yubayi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khuzunaha wa kana allahu azizan hakiman waxadakum allahu maxaanima kasiratan taaxudunaha fa ajjala lakum hadihi wa kafa adiya nas ankum ba ca aaya ba jeex yooyu yëpp ay ay ay yu yu mu yu mu yu mu kontaan la ba dem ba ne muhammadu rasulullah waaw walladina maahu ashiddaau ala alkuffar rahmaau baynahum ba aaya ba jeex loolu li muy wane mooy ku bëgg am ngërëmul yàlla da ngay fexe nga jonjoog yonent bi soo joxe joo joxe yonent bi sa loxo am nga ngërëmul yàlla loxo boobu may wax nag du loxo bii c'est la main du cœur c'est la main de l'esprit mooy loxo xol yadul qalbi aw yadul ruux yi wala yadu ruux yi wa yadu ruux yi ya bokk comme yadu jigéen la hmm? donc euh, suñuy jonjoog yenent bi rek sallallahu alayhi wa sallam du ñuy jonjoog moom di am ngërëmul yàlla inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankasu ala nafsi tariqa suufiyanke yëpp loolu la ñuy jaayanteeg seen taalibe soo ne ko damay jokk ci yow damay jébbalu ci yow damay ñaan wérd aay bii lan lay jàngal mooy ku jaayante ak yonent bi mel na ni ak yàlla ku jaayanteeg ku jaayante ak yonent bi mel na ku jaayante ak yàlla ku jaayanteeg ku jaay ak yonent jaay jaayante jaayante jaayante jaayante ak ku jaayante ak yonent bi mel na ku jaayante ak yàlla ba keroog yomal qiyaama yal nañu yàlla dimbali su ko defee jaayante boobu mooy indi xéewal mooy indi teraanga mooy indi may mooy indi ubbeeku xol ubbeeku xol moom la aarifiina billahi di wootee di wooyee fatxu mooy la grande ouverture fatxu dangeen ngeen koy dégg gars di wax fatxu fatxu fatxu du dara xam nga doomu aadama doomu aadama foofu laay daane lay sax incha allah yëf yi ñëw ñu mos suñ pare incha allah sëñ bi sànni kaddu ñaan incha allah ñu waaj dem ca tànt ba incha allah gaa ngi defar xam nga déglu bu baax ah. une bonne fois pour toutes je vais pas me répéter te ku ma gis tamit concentré woo c'est moins cinq en conduite ma ngoog <laughs> wala ma traduire le conseil de discipline rek c'est mes élèves ah ah donc euh, xam nga doomu aadama yàlla def ko bind ci ay cër cëru cëru doomu aadama juróom-ñaar la juróom-ñaar la mooy fii loxo yi ah jéglu euh, biir bi awra bi ak ñaari tànk yi jeex na loolu mooy mooy cëru doomu aadama soo xoolee fii xool dënn bi wàcc ci biir bi wàcc ci awra bi tàllal ñaari loxo yi tàllal ñaari tànk yi doom loolu mooy nit aha soo leen xamee li muy bëgg wax rek jàng jàng yi jeex tàkk dootuma àggale sax insha allah doomu aadama nag yàlla mu ngi waaw subhanallahi alazim subhanallah waxuma la sax jëmmam parce que léegi tu es grand yaa ngi nii taxaw ne ne jot mais ci sosu doomu aadama fal yanzur linsaanu mimma xuliqa xuliqa mimma in daafiqin yaxruju min bayni sulbi wa taraibi innahu ala rajaihi la qadir afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufiat wa ila al ardi wa ila al jibaali kayfa sutixat lu topp ah fa dakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar ba aaya ba jeex aha loolu ma boobu dama leen jox mbindu gilleem parce que gilleem moom it ku doy waar la mais junj na rek gilleem waxuñu gilleem yàlla gilleem tax koo jóg doomu aadama lay wax foofu dinaa ko laal léegi bala ma ko tas ma may leen ko bonus quoi incha allah mooy ci asamaan ak suuf cest à foofu ki muy yàlla ki muy misaal mooy kii bëgg a àgg ci yàlla ki bëgg a am ngërëmul yàlla daf laa bëgg wax ne na na nga yëkkatiku ni asamaan moo tax mu ne afala yanzuruna ah ilal ji ilal ibili kayfa xuliqat pour nga gis gëléem fekk waxula gëléem leneen leen la junj mu ne wa ila samaa yi dafa la wax ne la amal ambition bu toll ni dem ci kaw asamaan wa ilal ardi kayfa sutihat na nga dëgër nooy am humilité ni suuf xoolu suuf liñ koy sëf liñ koy jox li ñuy gas ci nit di ko jox te suuf mus ta wax tremblement de terre yi ngeen di wax sax du du suuf a yëngatu de tout suuf day tudd yàlla wala ñu tudd yonent bi mu mu yaramam daw mu ne kër mooy tremblement de terre volcan yi tamit du dara loolu rek la benn waaye wax laa ilaha illallah mu dëgg ci xolam volcan bi daal ne moom it Muhammadu Rasulullah mooy laa yi génn wasalaam yooyu c'est des phénomènes euh, naturels mais explicables avec euh, la gnose mohammedienne c'est très facile c'est très simple moo ngook loolu dinaa ci ñëw léegi léegi doomu aadama juróom-ñaari cër la ko yàlla bindee léegi juróom-ñaari cër ni déglul baax li may wax am na ci benn boo xamante ni yonent neen moo ci ëpp solo mooy lan xol bi léegi xol ñaar la dafa am xol bii nga xamante ni mooy muscle bi ak xol bi mooy élément bi nga xamante ni benn entité la bu nekk ci doomu adama bu entité boobu mooy xam yàlla mooy gëm yàlla mooy le mooy bëgg yàlla mooy bëgg yonente bi du xol bi. Hmm. parce que su nekkoon loolu ñëpp gëm yàlla ñëpp ragal yàlla parce que ñëpp a am xol kon ci biir xol xol dafa am sept poches yu fa nekk. sept poches loolu waxtaane naa ko ba noppi moom ci internet ak yëpp dama ko du ma ci jaaraat sept poches ci. léegi nag ci am na ci poche yooyu benn poche boo xamante ni fala mbokk mi ñu wax ruux fa la nekk hmm? wax naa leen nag du xol bii de c'est pas le cœur euh, médical la cœur euh, comme muscle le pot comme organe waaw góor terme boobu moo baax c'est le bon waaw kay kooku ñoom waa am na ku amoon nañ ci cours de nu mu tuddati woon boobu terminologie waaw mooy dafa am solo aha léegi xol moom déglu leen baax li may wax xol lan xol lan mooy différence am ak yeneen cër yi xol bii xol muscle laay wax de lan mooy différence am ak loxo ak bopp ak bët ak tànk ku ma ko mën a wax c'est très simple tegal sa loxo sa dënn rek après nga teg sa loxo sa bopp ku ko def rek tontu waxal ma dégg c'est le battement c'est le battement waa léegi yow sa xol rek mooy battre daanu nga wa la ilaha illallah yow sa sa tànk moo dàq battre fop xanaa jàngoo la grande circulation et la petite circulation hmm? les couleurs du sang xanaa jàngoo ko xanaa jàngoo ventricule droit ak ventricule gauche xanaa jàngoo euh, euh, artère aortique ak artère xaw ma la nag lan ak ak kii ak yooyu loolu xanaa jàngoo xanaa defoo xanaa nekkoo xanaa jàngoo euh, defoo SVT xanaa defoo science naturelle xanaa xanaa jàngoo ko yow soo ko jàngee da nga ko fàtte sëñ Morang la koy fàttali moom moo moom lañ ciy dégg xam nga léeg-léeg ñuy dóor ay xale non de exemple bu gën a frappant lay joxe. nga léeg-léeg ñuy xarafal ay xare ñu dagg kii defar ko mu wàcc dem dem toog ñu dagg keneen mu daan ne ñu wàcc mu dem toog nga gis koo xamante ni ban na ko bismillah sa tour la rek mu daanu crise ñëwal rek mu daanu di say dañ koy mujjee takk ba mu dëgër pour ñu defal ko ko c'est-à-dire leen doo ñëwee ne daal taxaw daal ne kenn jooyu fi wala benn booy rek moo fi jooy déedéet neel benn booy rek nga dégg mu jooy am na ko onk am na ko binni am na ko gaññ te yooyu yëpp ay moyen d'expression la ci li ngay sentir la léegi cœur moom it moom dong la doomu aadama di dégg de façon audible avec l'oreille naturelle avec la main doo tege sa loxo nii surtout guddi nga dal soo defee ni di nga dégg sa xol bi naan tëg tëg tëg ñii seen xol kun lay wax ñii seen xol di wax allah waaw gis nga moo tax ku la gën a ku la gën a modeste moo la ëpp cër ci yàlla kan moo ëpp battement de cœur ci àdduna xale jërëjëf càmm liir xale fœtus këram nii lay def pourquoi parce que dafa tuuti ku la gën a mag moo la ëpp maladie cardiovasculaire ku la ëpp yaram waaw ah, moo tax ñun am na ci ñu bari ci gars yi war nañ di def sport comme ni ma koy defee waaye <laughs> di xéwlu rek di sarse rek jël kebab bi rek day ba ko def sa dund ah du noonu ma ngoog léegi xol moom moom moom lañ ciy dégg loolu yàlla moo ko def pour nit ki yeewu ci wa fi anfusikum afala tubsirun yàlla nee na bu leen ma wóor ci asamaan si bu leen ma wóor ci profondeur géej gi xool leen seen jëmm yi ngeen xam ma ci saa si léegi xoolal xool ni muy baateree daf laa bëgg a wax ne la yow battement wu xol rek ngay dégg waaye wallahi doo déggoon deret ji ni muy dawee moo gën a fort bruit avion moo ëpp doole fusée wallahi lazim tour bi mi deret ji def di ñëw fi ci xol bi ba xol bi pompé ko jox ko jox ko cerveau bi cerveau bi séddalewaat ko cër kenn ku nekk am ca lam ci am soo déggoon bruit bi muy def àdduna tukki léegi nag nit yàlla yi aarifina billahi ñi nga xamante ni dañoo àgg ci yàlla jàkkaarloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw kay waaw kay léegi c'est très simple sooy seetaan euh, vidéo YouTube xam nga am na fooy yokkee son bi ak di ko wàññi waa léegi amul lu amul foo xamante ni doo ko bësee du def benn croix loolu mooy lan mute loolu yow loolu nga def nu mu tudd da désactiver son bi ok suñu yeneen cër yi yàlla dafa désactiver son bi daal di yokk tuuti son bii pour son bi mën ñoo wax ñu ne ñu yeneen cër yi tamit bruit bii buri bu ngande bi bu gën a ngand battement cœur bi moo ngi ciy daw. léegi nag heure bu la yàlla heure bu yàlla ubbee nag ok soo dajeeg yàlla wala nga dajeeg waayu yàlla ba moom mu xam fan la sa volume nekk mu daal di mu daal di yokk tuuti sa volume deret yokk sa velu mu xel yokk sa velu mu bët yokk sa velu mu nopp yokk sa velu mu tànk yokk sa velu mu biir yokk sa velu mu sa volume mu nangam sa ba sa volume yëpp di daw ba nga dégg ñoom ñëpp nga dégg leen ñu naan allah allah allah allah allah loolu mooy fatxu su ko defee na nga xam ne ndekete àdduna bi yàlla rek ka fi nekk lii du caaxaan wala caaxaan la allah allah allah allah ñoom loolu la ñuy wax wala laa ah, li ci ëpp sax bu dee grande circulation petite circulation ñoom laa ilaha illallah la ñuy wax maa na ko wax moteur sax moom la ñuy wax loolu kañ moom jarul baatin ñun dégg nañ ko nii man dégguma ko moom taalibe yi ñoo ko dégg kasaas lañ jógee ziar wàññeeku di ñëw ñu si kara si kara si kar laa ilaha illallah ba génn kasaas ba dugg Kaffrine ba ba génn Kaffrine ba ñu ñëwee am ci ñaari taalibe ñu ñëw bënn seeni bët di jooy man leen lu ñu ne ma xanaa ñu ne ma sëñ bi sëñ bi li xew yaa ñu ko gën a xam man leen lu xew ñu ne ma a ah, xanaa déggoo li doon li doon li doon euh, bruit bi amoon ci car bi man leen ban bruit man dégguma dara de man kañ bi oto oto bu doon daw laa dégg ak moteur bu bu naqari moteur bu naqari ndax car la woon mu ne ma way daal di jooy jooy ne ma maa ngi dégg bi ñu arrêté si si dañoo noppi rek ma dégg sikkar si naan la ilaha illa allah li ci gën a garaaw ay jigéen lañu wallaahi ñoo ngi fi ñoo koy dégg da Kaffrine ba Thiès moteur bi di si kar bañ ak si kër Mama Laaji ñu noppi. loolu xaqiqa la loolu du jarul baatin man mii di ñu sëñ ñu yoonaan sëñ bi di ko jox lu ñaar loxo ak yooyu dégguma ci dara parce que yàlla ubbiwul samay nopp ñoom la ubbi seen nopp. moo tax la maître peut être dépassé par le par l'élève ou bien le disciple c'est possible may yàlla la rek yooyu amul ay kii ak yooyu waaw neex mu jël mbir mi jox la ma ngoog loolu loolu mooy fatxu waaw su ko defee léegi nag après après nga dégg sa say sa sa deret ji ni muy ni muy dawee ci si sikar nga après day mujj yow nga xam ni ndekete monde bi mooy le petit monde yow yaay le grand monde su ko defee nag par la même occasion en temps le monde entier garab yeeg suuf seeg montagne yeeg xar yeeg ñoom ñëpp ñuy wax laa la illallah ñuy wax allah léeg sax am ku ci nekk ak sa sikaru bopp ok léegi nag après nga daal di dégg nag sa xol sa xol <laughs> sa xol moom daal di ci saa si daal di am bopp moom ci saa si daal di sax bopp léegi bopp boobu nag lan la ciy def da ci wasjud waqtarib su ko defee moom mu daal di sëg xol bi day xol bi day sujjootal yàlla gis nga ne du sujjootee dootu sëlmal yàlla nañ ko yàlla defal allah allah allah bu sujjootee dootul sëlmal day julli ci yonent bi du xasee ma ne allahumma salli dootul arrêté ba yowmal qiyam su ne laa ilaha illallah dootul arrêté ba yowmal qiyam su génnee asaka dootul arrêté ba yowmal qiyam loolu moom mooy fa lahum ajrun gayru mamnun inna alladina amanu wa amilu salihat fa lahum ajrun غير ممنون تجدنا والتين والزيتون وطور وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ينلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم ajrun ghayru mamnun yàlla nee na am na ñoo xamante ni seen jaamu yàlla dootul tënku ci kurus wala ci julli juróom wala ci naafila ñoom julli gurul sëlmal la boo ko ak nag julli gudul sëlmal gi gaa yi di wax toog sa yàmbaa ba sa bopp neex sa sa kii neex nga naan julli gudul sëlmal la déedéet yow yow julleekoo bay sëlmal parce que julli googu du julli sax jëmm jum julli xol la aarifi nii loolu la am moo doon léegi nga gis kuy ndamoo naan damay wérdu nangam damay def nangam man la yow xamoo dara góor yàlla yi dañuy dem li liggéey mooy di sellal di góor góor góorgóorlu fexe am sujudul xal bi parce que sujudul xal bi soo ko amee sujudul lanqitaa lahu c'est un sujjóot perpétuel parce que dañ koy branché ci 700 ans yu yonent bi sujjóotal yàlla. 700 ans yonent bi dafa dafa jël jëwum bu tedd bi ni ko rëpp ci suuf ruuwam gi laa lay wax de ruu bopp bopp bopp ruuwu bopp déedéet dafa am jëmm comme sama jëmm ji léegi nag jëw jëw ruu gi gi bopp bi jëbi moom la sujjóotal yàlla pendant 700 ans mu sujjóotal yàlla rek. yowmal xiyaam xa la ilaha illallah yàlla nee na ko ci àdduna wasjud fee 700 ans fii mu ne ko wasjud waxtari fii del sujud yowmal qiyaamati suy su ja su yàlla xaree la cee xew yëpp xew la xew yëpp xew yàlla xar bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bañ fa suulee Seydina Isa loolu tamit histoire yu gudd la parce que loolu dinaa def waxtaan naa ko def ci YouTube ci Mahdi yu y a beaucoup yu ñu ciy wax maa la ko wax dañuy wax rek dañuy def spéculation rek ak di woote rek dinaa ci def waxtaan wu ne léng boo xamante ni suñ ko dégloo ah lépp leer maa ko maa koy def incha allah dinaa ko def bind naa ko ba mu pare incha allah ba meloo yonent bi sallallahu alayhi ne tiréet xotteeku te fekk kat jullit yëpp ñi nekk Sénégal la ñi nekk feneen ñëpp dañuy dem Màkka ah fa ñuy jëm fin du monde ku demul Màkka doo dem aljanna de dañuy coow rek yi wax yëpp dara fii yëpp baax na nag place yu baax am na fi ay Makka ak fi ay yeneen réew yëg yëpp am na ñu baax mais ñëpp ku yàlla nere yóbbu aljanna da ngay dem Makka jullit yëpp fa lañ jëm yàlla rey leen ba ñu reyee waa yaa juuja wa juuja yàlla rey leen julliti ñaan yàlla yàlla indi ndox mu jël seen i jëmm yi parce que dañuy nëpp ñoom ñëpp di xeeñ benn taw bu foor mooy ñëw raxas leen évacuer leen ci terre bi teer bi purifié wu set wicc yàlla daal di indi benn ngelaw lu sedd jullit yëpp daanu dee ñu dee nag ah kay ci la yomal xam di taxaw léegi nag xay xeyrul bëri ci sallallahu alayhi wa sallam daal di xar ndeysaan ndeysaan bu tedd bi mu daal di yeewu nag daal di génn ak ak ak ak ak ak yërëm yu rafet yooyu yërëm yu weex yooyu daal di jug nag ndeysaan ka ka waram nga sallallahu alayhi wa sallam daal di daanu ca doqam gu tedd nga mu yeewu ak bëtam yu rafet ya ndeysaan yéen a ñu sëq yooyee sikki moom bu rafet boobee nga xamante ni la ca nekk ci béjaaw matul ñaar fukki béjaaw nga gis blanc bi ak weex gi di xeex kenn ku nekk naan maa maa mën te xolul buté boobu nga gis sàkkare am gi leer gi di génn tuñum yu rafet yooyu sallallahu alayhi wa sallam ah pometam ya ndeysaan lexam lexam lexam yu set yooyu noppam yooyu nga xamante ni dañoo mën dafa mel dañoo jël oor boole ko jamaa def ko sunguf lay ko sànni ko ci noppam yu tedd waaw mu daal di jug nag ah daal di daal di daal di jug nag ak doxam bu téy boobu nga xamante ni day mel ni ramatu ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam waaw ak fullaam ak faydaam ak personnalité waaw ak ak ak ak ak waaw ak beauté am ak du beauté sax loolu waaw loolu kenn man xamul ban terme laay utiliser waaw kenn xamul lu muy doon mu cette cette beauté splendide cette beauté qui n'est pas de ce monde mu jug nag sallallahu alayhi wa ndeysaan daal di waaxu jub jublu ca ca ca ca bërëb ba nga xamante ne fa la yàlla di di di wax ak jaam yi xëyrul ba mu yeewoo ci bàmmeelam rek lu muy def danaan rëpp dal di sujjootal yàlla sujjootal na démb sujjoot na wasjud waqtarib yowmal xiyaam day sujjootaat gis nga nag du sujjootee ah <laughs> yàlla da koy yenkewal da koy may da koy insufflé da koy da koy da koy da koy euh, da koy français bi nga naan ma lan inspiré c'est ça <laughs> ah oui attention ma non soo may jege da ngay da ngay da non non non wala nga pousse ah. moins cinq. ah moins cinq en c'est ça. <laughs> da koy inspiré Allahu jalla wala da koy inspiré ay sant yàlla moo tax sant yàlla am doole ay sant yàlla yoo xamante ne yonent nee na musu koo xam mu koy wax yàlla yaa di ko sant. di ko sant te yàlla lu mu waxoon la in shakartum la ko soo leen ma santee ma dool leen muy sant yàlla yàlla bàyyi ko ci rek ndax sant yu neex yi mu koy sant xam nga léeg nga dégg ah, kuy yalwaan di way way yu neex nooy def xale bi day bëgg a sarax nga ne ko dee taxawal xaaral tuuti bàyyi ko mu laal soo koy sarax muy dem te way mi daa neex xanaa xamu ne lii ngay ñaan yàlla mu bañ a nangu sax ndekete loolu la loolu la day ñaan yàlla di ñaan yàlla aajo di ko ñaanee ñaan bu rafet bu yiw bu correct yàlla day bañ a nangu xam nga lu tax li nga koy wax moo ko neex moo mu ne malaaka mi yow foo jëm mu ne ko ah sa jaam bi laay bëgg a jox li nga ko lim lay ñaan mu ne ko bu ko jox lim may wax daf maa neex bàyyi ko muy wax su ko defee nga naan man de maa ngi ñaan fa yàlla pendant deux ans trois ans yàlla nangu lu ma fekk yàlla ngi kontaan ci yow bu dee nag yow sa gémmiñ dafa taq ak sobe sa yaram taq ak sobe ngay bokkaale yàlla di dugg ci pangolo ki ay xaram soo naan allahuma yàlla yàlla danaan gaaw leen jox ko kii neexuma xam nga léeg nit di la ñëw di la ñaan dara nga ne ko eh waaye jox ko mu dem ah waaye jox ko jox ko mu dem kii dafa sonle léeg-léeg nit ñëw di la laaj dara doo doo wallaay da naan ko xaaral daal den jëndi boisson te pourtant yaa ko war a jox de commencé laal waxtaan parce que jëmmam ak waxtaanam moo la neex mu ngi ko yàlla nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy inspiré ay sant yàlla yu xamante ni kenn mus dégg ci jamono di sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla sant yu neex sant yu xamante ni mu nit musu koo wax yàlla jalla wa ala su ko defee nag sama borom toog ba càgg sant ya neex na waaye xam na ni bis bi bisu affaire la mu mënuñoo sax rek di jullee ka naafi la yàlla ne ko irfa raasaka ya muhammad muhammad mu ne ah, mu ne ko mu ne ko siggil siggil ah ndeysaan ah ay yonent bi siggi na ay waay siggig yonent bi ku moom bëtam yu rafet yooyu ndeysaan ndeysaan yonent bi siggi na mu siggi jàkkaarloog allahu jalla wa ala yàlla ne ko ne ko ne ko am na lu mën a waxoon de waaye tey jii la réalisé ne ko maa la waxoon wa duha wal layli iza saja ma waddaaka rabbuka wa ma qala wala laaxiratu xayrun laka min alula yàlla jàng de yow xanaa yow Muhammad mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko xanaa waxuma la woon wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yonent ne ko ah kay yaa ma ko waxoon mu ne ko may naa la ko yonent ne ko wala sawfa yu'tika d'accord naa waaye fatar daa du am kenn ku musa wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah duggul aljanna yàlla ne ko waxal ji yàlla ne ko jox naa ordre malaayka yi nañ wër nit ni ku ñu gis ci biir xolam lu toll ni bépp suuf ci ngëm buñ ko lakk sawara su ko defee nag faaxamaan yi mel ni man ñu woo leen ci ruqu làpp leen ñii xam na sëñ sëñ sëñ loo sëñ Thiam xam na li ma am na lu ñuy tuddee ñoom ñii ñoom ñi am na lu ñuy tuddee détention préventive ak ban détention Thiam ah détention pénale ak ban détention garde à vue mandat de dépôt mandat d'arrêt mandat d'arrêt international yii yëpp ay façon la yoo xamante ni c'est des c'est des peines de restriction de de liberté dégg nga li ma bëgg wax yowmal xiyaam am na ñoo xamante ne du ñu àgg ci ñu emprisonné leen du ñu dem kaso waaye nag dinañ leen defal yii ma leen di wax nii ay mandat d'arrêt ak ay mandat d'amener ak ak euh, détention préventive ak yooyu mooy caw yi ñooñu dañ leen di woo làpp leen duma leen mooy mbugal mbugal bokkut ak saaf ñi ñuy saaf mooy ñu dugg safara mooy ñi ñuy rosi ak di leen di leen di leen di leen di leen dibi ñooñu ñooñu mooy ñi dem safara waaye ñeneen ñi ci des <laughs> waaw waaw waaw mane ne lu xew li lu ñuy ree nii laa xamul ah ca ah, imam dibi bi <laughs> nee dibi bi lay ree yow ma xam am na ñu ñuy dibi de ah boobu nañ ci bañ a bokk rek ñun daan nañu ci dégg to doy wasalaam parce que yooyu yëpp wóorul su ko defee ñun dañ leen di caw ah def li ñuy tubaab tuddee ci tubaab expiation di expiation la nag des péchés waaw ah, du duma la duma la duma la duma ba say bàkkaar wàcc ñu ñu ñu ñu dugal la aljanna moo tax alhamdulilah ñun ñëpp ba ñu amee lu toll ni pépp suuf ci ngëm mais nañ ko nañ ko nañu xam ni on a une on une braise de lumière une braise de foi nañ fexe wut ay këriñ yu bëri teg ko ci wet gi pour mu nekk benn janj un grand feu pour mu mujj nekk un volcan dans notre cœur un volcan qui bout par la lumière d'Allah par par l'amour du prophète Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam et son imitation nañ am volcan am góor yàlla yi volcan lañ am ñoom amuñu amuñu braise amuñu xal ñoom volcan lañ am seen biir xol moo tax suñu toogee rabiatul adawiya loolu la loolu la wax loolu la ko Xasanul Basri wax Xasanul Basri daf ko ne ko yow démb waaraate naa ñëwoo bu subaa may waaraate na nga ñëw mu ne ko lu tax mu ne ko man sama kaddu yi sama kaddu yi may wax essence la waaye yow cofeel gi nga am ci yàlla rabia xam nga ñi bëgg yàlla ñëpp mooy seen kilifa mu ne ko cofeel yi nga am ci yàlla soo toogee su ma ne allah sa xol du vibrer day am ay ay ay ay étincelle moom lañu ñuy wax ceeñeer ci wolof wala du noonu ferñeent de ferñeent ay ferñeent mooy génn ferñeent yooyu du dajeeg sama kàddu mooy mooy mooy mooy dal ci xolu xolu bi mu daal di jooy ragal yàlla daal dugg ci moom mooy fatxu bi moo leen doon wax mu ne ko kon del teew waaw ah, kon waaw. waaw. xanaa lu baax nen de lu baax ak ñu baax rek man de xam naa ne toog ak ku baax dina koy dina koy attiser parce que toog ak ku baax mën nga ci am léegi cër bu cër fi yàlla boo xamante ni mën ngaa naafi la 150 ans doo ko am toog ku baax rek toog ak nit ku baax mu lay nga koy xool mu lay xool même bu dee waxanteewu leen dara waxuma nag muy jël ay kàddu di sànni ak yow. parce que kaddu gu génn moom du yegsee ci moom kaddu gi da koy def moo yow énergie négative nga koy jox moom mu def ko énergie positive te positive ak négative fu mu dajee lan mooy am courant nga ne neutralité courant day am plus rek mënul joxe courant moins rek mënta joxe courant moo tax yow taalibe bi da ngay jox sëriñ bi <laughs> ah, négatif moom mu jël sa négatif def ko positif positif ak négatif mooy joxe énergie énergie nag suñ koy junj fii du énergie fossile wala énergie euh, énergie xaw ma lan ak lan essence ak yooyu non c'est énergie spirituelle laay wax énergie positive énergie divine foofu laay waxee waaw ma ngoog li koy attiser mooy loolu mooy yi jotaay yi fi ne ni vous faites des des des de grands bonds en avant tey jii dañuy dañuy da ngeen da ngeen def da ngeen mel ni tey jii ku ku am ku ñu tënk 10 ans ci maa la ko wax ku ñibbi di nga ko xam di nga yokk ci yàlla force mu neex la mu xari la dégg nga loolu dina ko yokk dem ci sëkk dem ci ay sëkk yow janaasa moo tax yooyu am na solo ñun ñi duñ toogaan fa euh, kii euh, Maroc ba ci yàgg càmm mi mooy ñëw ne ma imaam ma ne ko laaj béykat mu ne ma nañ ñaanal sama maam diw ndeysaan ba tey jii maa ngi jàng kaamil ba càmm xam naa ne fi war nga maa laala lu bëree bëree bëri bëri. li ma la jàngal ci kaamil te gisee teewuñu xam nga nu mu toll non non non wallaay chaque année ma jàng ko moo kaamil papa Xalifa Jaxate mi ñooy am bii nag bii moom baati na ci am damaa fàtte woon sax dat ba ma jàng xatmu bi ci 6 heures du matin avant mooy julli fajar ma xëy suba xool Facebook bi rek gis Xalifa Jaxate di wax ne sama anniversaire papa wallahi alazim ma xam ne ñaan nga nangu na caam maa ngi jàng kaamil ba tey de di ci yéene ñëpp suñu maam yi léeg-léeg dañ daan toog ba caam ñëw ne ma imam nañ ñaanal sama sama maam sama papa sama nijaay sama diw ñu jàng suñu kaamil tafaakan léeg-léeg mu ñëw ne ma nañ ñaanal diw léeg-léeg duñ toogee kii ne roof ci diw su ko defee moment boobu noonu on se rappelle de la mort te se rappelle rappelé de la mort da indil ragal yàlla day yokk sa ngëm yàlla waaw bokk na ci loolu jàng alxuraan tamit baax na alxuraan même doo mënta jàng mënoo lire benn xaraf xàmme waaw xàmme woo ko jëlal kaamil bi nga koy xool yeneen ti nee na sooy xool kaamil bi dañ lay bindal tuyaaba parce que al <laughs> alquran alquran dafa bokk ci ci ci yàlla dégg nga li ma bëgg a wax sifatun min sifatillah alquran te sifa zaati yàlla loolu ñu aarifee nii xam na li may wax bu baax dafa bokk ci jëmm yàlla ji moo tax mu am doole moo tax soo koy xool ni moo ngi mel ni yaa ngi contempler yàlla bu dee xam nga di xew waaw yal nañu yàlla may bët boobu waaw mooy bëtu xol bi rek su ma waxee bët nag fi ne ni ñu bëri ngi def ni di xap-xapal waxuma bët yi de je parle des yeux du cœur des yeux de l'esprit de l'âme yéen am ngeen xam mais esprit moo gën a baax waaw moom nga su ko defee loolu da koy kii su ko defee dafa mel ni yëfi tukulóor yi moo ngi waaj moo ngi moo ngi waaja a kii euh, su ko defee ñu jéem koo jéngu rek ñu jéng ko aas bis dañoo togg ceeb bu bari moo ëpp foofu ceeb ba xam nga léeg-léeg ñun jigéen góor lañu comme ñooy togg léeg-léeg ñu yaa ñu xiif xiif gu metti au lieu que ñu wut tuuti ceeb def rek mu daal di ceeb bi sekki ñu tibb lu bari xam nga ceeb bi léeg-léeg doo tëbbee ñaari ngëpp rek mu doy ñu tibb nag lu bëri def ca ndeysaan ñu daal di teg ci bool bi bool bi fees dell dell ñun ñëpp ko rek tiim ko daal ne ah sëñ bi lii kenn foofu ni ñu koy jeex rek sëñ aas daal ma imaam nañ ko jéngu rek <laughs> sëñ aas mi ndeysaan dama imaam nañ ko jëngu rek <laughs> ma ne ko yow kañ yaay jëngu yaay jëngu nduur waaye man lii lii ku ko lekk urgence ngay mujjee lii ah déedéet loolu man xam naa ne euh, màggal màggal gu foom ak gàmm gu foom mu ñu boole ko xam naa ne mën nga ci dara waaye lii moom dina doy waar nga kon euh, ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp ah dooli sutura yi dooli teranga yi incha allah guddi gi des na tuuti te am nañu yeneen i programme rek incha allah sëñ bi dina waxtaan ci Euh, suñu àggale ko defee ñu mos suñu paree incha allah ñu def nan daan def du dëgg ñaanalante waxtaanante ko am question posée directement question yëpp ah te tey fii gis naa fi ay bagages yu grave donc n'hésitez pas question en droit en euh, euh, droit notarial positiviste yaa ngi nii en sociologie Ablaye Dieye dañ koy woo téléphone direct Skype léegi mu wax lu leer privatiste yaa ngi nii ku am problème mu weccit comme problème mu banque ñoom karaan yi fii comme problème mu Jibril Thiaw droit bi ku am problème mu avocat la de la ilaha illallah day day tëjaate dégg nga am ay problème mu conseil ci finance gaa yaa ngi fi ingénieur yaa ngi fi toog ku am lu muy kii ak architecte yi ah donc ak philosophie tamit ñoo ngi fi pour werante gu metti gudul jeex werante gudul jeex kenn du am dëgg am na fi tamit waaw ak lan waaw ku ku ku fi dof dof tamit tamit gendarme yaa ngi dañ lay <laughs> dafa garaaw de sama waa ji ngeen gis nii ancien militaire la a reykatu nit bu mag la te am kam combat rapproché rek la jàng te boole ci dafa champion judo champion champion judo la ci ne doo juumee ba naan ab tubaab la tubaab bi dañoo yàmba la ilallah su la dóoree maam ya tëdd dañ ko yëg maa ko wax waaw ko defee kon <laughs> yëpp yaa ngoog kon du ñu àggale incha allah sëñ bi waxtaan su paree lu waaye am ci question ci droit ci ci ci parce que ñun suñu daayira bi loolu la man léeg-léeg dama daan ñëw ci daayira bi ay waxi sociologie rek laa leen di laalal mhm. moo tax gars yi dañoo sadik dañuy dañ lay dañ lay gaañ parce que dama daan ñëw exclusivement ñëw di wax waxtaane euh, kóoru monsieur Barada le phénomène social ak le xamal leneen social waaw ci yooyu lay toj gars yi dañuy yëngatu ci yooyu ko defee incha allah ku ci am looy laaj lu mën ci doon bu dee fiqh sëñ Muniroo ngi fi bu dee tasawuf sëñ Muniroo ngi fi bu dee wàllu alquran sëñ Souleymane Sène ngi fi bu dee xam xam baatin sëñ Muniroo ngi fi maa la ko wax léegi mu daggal la yëpp jadwali leer mu mu génn tur yàlla yeeg rawaan yi yëpp leer jox la tal sami waaw waaw wax ju bëri nag ngeen jox ma ko li incha allah yal nañu yàlla dimbali kon incha moom moom mbokk yi daal di mën a mën a xéwlu ñoo ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp di leen euh, ndokkeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen wax ni rek ah yéen a ngi dund lu neex te yéen sax xam ngeen ni yéen a ngi dund lu neex ci seen xol ndax yéen ñëpp a bëgg yonent bi wallahi laasim Sénégal man loolu lu ma neex la ci Sénégal seulement c'est une arme qu'on a et qu'on utilise mal c'est-à-dire on on on aime on aime souvent mal le prophète parce que aimer le prophète mooy suivre sa sunna ah mooy mooy mooy mooy bëgg ko sallallahu alayhi wasallam yal nañu yàlla dimbali ñun ñëpp doole sutura yi doole teraanga yi ñoo ngi jéggalu ñëpp lu ci jub tamit ngeen xam ni yàlla la lu ci dëng ngeen xam ni samay bàkkaar mooy feeñ ci samay kàddu yàlla seede na lool waaw samay bàkkaar mooy feeñ ci samay kàddu yal nañu yàlla dimbali xam naa ni nag war nga ma wutal ay gille quoi ça va mooy mooy mooy man